yonent bi aleyhi salaam ci xadiisu imaamul Buxaari bi raxmatullah dane mooy bi nekk ci kitaabul magaazi ci baabu umratil qadaa dane mooy seydina Anas ibn Maalik moo ko nettali taala al Baraa ibn albara ibn azib manaan lan albara ibn azib radiyallahu anhu waan abi mu ne yonent mi alei saatu salaam dana seydna ali radiyallahu anhu bi Suhayl ne ne ko man law na'lamu annaka rasulullah ma mana'naka shay'an walakin anta muhammad ibn abdullah ñun sallallahu alayhi wa sallam bu ñu xamoon na yow yaay ndaw yàlla nga duñ loon yonante koon duñ la tere dara waaye yow yaay Muhammad di doomi Abdullah sallallahu alayhi wa sallam saab-saab ne man maay rasulullah waaye man maay Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi mu ne Seydina Ali umxu rasulullah effacer kon rasulullah Seydina Ali ne laa wallahi la amxuka abada du mën a ba faw mu ne fa axada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alkitaaba wa laysa yuxsinu yuxsinu yaktub fa kataba nee na yonent bi wa salaam fa axada rasulullah yonent bi alayhi salaatu di jël bindukaay bi ak kayit gi te moom nekkul woon ku ñu xam ci performance ci wàllu bind fa kataba mu bind léegi nag euh, riwaaye bi moo indi waxal nañ la waa léegi yonent mi aleyhi salaatu salaam da doon mënoon naa bind wala mënul woon a bind ah yonent mi aleyhi salaatu wassalaam moom dafa mënoon a bind wala mënul woon a bind loolu nag mooy masala bi ah, xam nga xam nga suñu boroom dane da dane moom manul ko woon ci alxuraan te yooyu dinañ ci dinañ ci ñëw léegi mooy eh, kon léegi masala bi mooy lan mooy ba kon yeneen yonent mi alayhi salaatu salaam dafa mënoon a bind wala mënul woon a bind ak mën a liir ndax bu dee ne fii dane moo jël dafa jël bindukaay bi fa kataba mu daal di bind eh, kon loolu mooy mënoon naa bind ah. eh, kon nag mënoon naa bind léegi nag loolu masala la ah te alxuraan xam nga dafa wax ci suuratul ankabut ne wama kunta tatlu min qablihi min kitaab wala taxuttuhu bi yaminik idan lartaabal mubtiluun suñu boroom dane ci suuratul ankabut aaya 48 wama kunta min qablihi min kitab neew yonent bi alei doonoo woon kuy jàng avant alquran yi nga koy jot ci benn téere ma doonoo woon liir manoo woon a liir benn téere wala taxu bi yaminit te manoo ko woon a bind te manoo woon a bind benn téere tamit ci doonoo woon bind ci sa loxo idan bu doon ne da doon liir idan konoonte kon mooy bu noon ne da nga doon liir comme ay tawraat ay injiil téere yooyu manoon a liir sax tey fréquenté mënoon a liir képp tey fréquenté ahlul kitab ba pare mën a bind idan konoonte kon lar taabal mubtilun kon dinañ sikki sàkk al mubtiluna caaxaankat yi dinañu ne ah bon kii li mu fi indi kat je sais extraordinaire moom yàgg nañu xam ne moom du illettré ku mënoon bind la da doon fréquenté ku mën a liir la lii muy wax ko la ne jëlewu ko ci téere yu yàgg yi suñu boroom nag ne ko loolu lépp mënoo ko woon wama kunta tatlu min qablihi min kitab doonoo woon bind avant alquran yi dara wala taxutuhu te doonoo ko woon bind ci sa loxo idan ndax loolu bu amoon lar taabal mubtilu léegi nag loolu xam nga da ngay gis fii léegi mooy lële aaya boobu ak lii nii ne fa axada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alkitab wa lam yakun wa kaana laa yuxsinu an yaktuba fa kataba mu bind xam nga loolu day wute day da ngay gis ci biti nii danga naan dafa am am na aaya bi ak doonoo woon bind ak bii bind na loolu nag dafa indi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ci masala boobu bi ñu wax sànk mooy est-ce que yonent mi alayhi dafa mënoon a bind mën a lire dañ daan la loolu dafa am ñaari wax bu njëkk bi mooy waxu ko mel ni Abul Walid al-Baaji Maliki bu mag boobu imaam al-Baaji ku mel ni moom dane ah yonent bi aleyhi salaam moom bind na ak loxoom ginnaaw bi nga xam ne manu ko woon ndax moom dane imaam al-Baaji bokk na ci lu dane mais alxuraan bi dane wamaa kunta dane lool paase la mooy avant muy jot révélation bi yorent bi alei satu salaam manu loon a liir manu loon a te loolu da koo conjugué au ndax boo doon def lool avant nga koy jot kononte kon caaxaankatu Quraysh yeeg ñooñu ñu man ne non i lii muy def da koo jële ci ñeneen loolu ñu léegi dugal nit ñi nekk ci sikki sàkka mais tëmbeel ci ñeneen ñi mu ne imaam al-Baaji rahmatullah ne mbir mi nag eh, mooy ne yonent mi alei satu salaam na man bind après ginnaaw bi nga xamante ne nii manu ko woon voilà léegi mu ne bokk na tamit mu ci teg que après bi nga xamante ne nii leer na que moom yonent mi alei satu dafa kenn ñépp xam nañ ne même Quraysh xamoon nañ ne kii mënula liir mënula bind laata muy jot révélation bi ba loolu leer mu ne ci loolu nag ci la mu'jizaam daal di feeñe mu indi lu mel nii mu ne loolu dàqontewul ak après mu mën a bind après ci loo xam ne nag jàng ko buur yàlla moo ko jox xam-xam bu mu ko defal la boo xam ne jàng ko comme ni ko ñeneen ñiy jàng mu nekk beneen kéemtaan ginnaaw bi mu manul indi fi loo xam ne liirkat yi bindkat yi manuñu koo indi mu dem ba ci biir mën a liir mën a bind ci loo xam ne kenn jàngalu ko muy beneen mujiza te am na ñeneen du imaam al-Baaji rek ku mel ni Abu Dhar al-Harawi moom it loolu ak ku mel ni Abul nay an yi ak ñeneen ci boroom xam-xam yu nekk ci côté Maghreb bi voilà ñu ne bokk na ci li ñuy teg taloo ba léegi mooy xadiis bi nga xam ne moom la imaam Abu Bakr ibn Abi Shayba rahmatullah alayhi daal di solo ah jële ko ci yoonu Mujaahid ibn Jabr mu jëla ko ci Awn ibn Abdillah mu ne maa maata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kataba wa qara mu ne yonent bi salaatu wassalaam moom Awn Abdillah génnul àddina lu dul ne bind na te liir na mooy mën naa bind lébi bi manu ko woon mais après mën naa bind mën naa liir léegi ñu tegtaloo tamit ci yeneeni xadiis yoo xamante ne nii dañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa doon digal Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan doon ko wan li muy bind mooy di ko di ko di ko sa di ko sa hein ah, ki nga xamante nii fekk daa am kum ne woon mu bindal ko euh, ñoom Uyayna ak ñoom al Aqra mu daal di koy bind ba pare Seydina Muawiya bind lettre bi ba pare yonent ma ne saab jël lettre bi xool ko ne ko xad kataba xad xad xad kutiba laka bi ma amaraka lak bi ma umira lak xad kutiba laka bi ma umira lak mu xool ko jël ko jox ko ñooñu ne ko ne ko bindal nañ la li nga xam ne moom lañ dig moom lañ dig moom lañ la digal mooy lettre bi liñ la ci digal mu ngi ci ñu ne bu mënul woon a lire ran la mën a waxe lool ah ah na ko noon imaam al-Qaadi Iyaad nee na même bu dee ne moom da ne da ne eh, rot na ay tegtal yoo xam ne ay asaar ay jeexit yoo xam ne day tekki na day wane na yonent mi aleyhi salaatu wa manoon na manoon na bind kon fi muy wax tegal xalima gi ci sa nopp jëli ko ci sa nopp teg ko ci sa nopp ma daal di lay wax mooy euh, ba pare di di wax xuruf yi di wax Seydina Muawiya di ko wax ni muy bind ak bàyyi nan la koy bindee ak siin yi ak miin di ko wax na la koy bindee ak tamit bul xëcc bismillah voilà mu ne lii bu dee ne même bu dee ne saxul ndax moom imaam al-Qadiyaat moom dafa bokk ci ñaar dañu jàpp ne saxul mooy yii nii yi war na yeneen trois cent bind na mooy wiru léegi danga naan. mais xadiis sax imaam Buxaari bi nag loolu dinañ ci ñëw pour ñeneen ndax beneen wax ji li tax ma gin a dugg fii mooy wax ji booy bu ñoom imaam al-Baaji ak ñoom imaam Abu Zar al-Harawi Abul Fath an-Naysaburi ak ñi ànd ak ñoom lool mooy wax bi ne moom man na mujj na ko man leneen li waa jumhuur ne déedéet yonent mi alayhi salaatu salaam bind bindul woon manul woon a bind te manul woon a liir ah, léegi mu ne lii de même bu dee ne saxul que ne moom bind na sorewul ko ne buur yàlla wërsëgal na ko xam-xamu ak mbind ndax moom xam-xamu lépp lañ ko jox moom aleyhi salaatu wassalaam ah imaam alxaafiz xajar bi muy cité ki euh, euh, masala bi ci fatxul baar yi mu ne waaye riwaaye yi mooy tegtalu imaam albaaji bi waa jumhur dañ cee tontu mooy ñi ne yonentu Yàlla masula mën a bind masula mën a liir ñu mu ne wa ajaabal jumhur bi danfi hadhihi al ahadith waa jumhur dañoo tontoo xadiis yi ngeen fi tudd nii yépp dara wéru ci waaw dara wéeru ci nga ne mais qissatul Hudaybiya bi nag mu ne boobu dinañ ci ñëw mooy yeneen yi la ci jublu wa an qissatul Hudaybiya bi anna al qissa wahida wal katibu fiha aliyun radiyallahu anhu wa qad sarraha fi hadith al miswar bi anna aliyan huwa alladhi kataba fa yuhmalu ala anna nuqtata fi qawli fa akhadha al kitaba wa laysa yuhsinu yaktub li bayani anna qawluhu arinii iyaaha annahu maxtaaja ilaa an yuriyahu mawdia alkalima allati imtanaa caliyun min maxwiha ilaa kaw illaa kawnihi kaana laa yuxsinu lkitaaba waa wa ala anna qawlahu ba'da dhalika fa kataba fiihi xadfu taqdiirihi xadfun fiihi xadfun taqdiiruhu fa maxaaha fa acaadaha li caliyin radiyallahu anhu fakatam ñu ne kantaa mooy yeneen xadiis yi wéruñu léegi nag riwaaye bii nekk ci saxiixu imaamul Buxaari bii waaw léegi mu ne waa jumhuur dañu ne kantaa que ne dafa jël ci riwaaye imaam Buxaari bi que ne ci qissatul Xudaybiya dana bindkat bi waa jumhur dañu tontu ne loolu bindkat bi kenn la woon te mooy Seydina Ali radiyallahu te wax na ci lu leer ci xadiis al miswar mooy yi nekk saxiix yi mu ngi sax imaam Buxaari yi tuddoon nañu que ne Seydina Ali moo doon ki doon bind léegi nag kon wax ji nga xam ne mooy fa axadal kitaaba wa laysa yuxsinu yaktub loolu day leeral këne arini iyaaha loolu lay leeral këne mooy wan ma wan ma fi ñu bind sama tuut fi nga bind rasulillah ndax bu doon manoon na ko ndax bu doon manoon na liir te mënoon na bind mais du ne wan leen ma ko walla déet ah bu doon ne mën naa liir mën naa bind du ne Seydina Ali wan ma bërëb bi nga xamante ne nii fi la fi nga bind rasulillah mu wan ko ko mu dindil ko boppam le fait que lool nag lool day wane ne que moom laa yuhsinul kitaaba mooy mënul woon a bind te tamit nekkuloon ko ci performant mooy xam nga euh, buñ ne waaje xasuna fii def dara mooy koo xam ne da ci nekk koo xam ne liñ naan xabiirun bihi lak yaay yow saay ak a koo man saay nag c'est que calligraphe la léegi ñu ne kantaak fa kataba loolu dafa am luñ ci dindi mooy xas xam nga arab mooy loolu dafa am ci arab grammaire arabe mooy même arabe ni ñuy waxe des fois euh, day am lu ñuy verbe phrase bi loo xam ne ci biir ab sous-entendu la moo tax ne dafa fa kataba loolu dafa am luñ ci luñ ci effacé loo xam dañ ko dindi noonu taqdiruhu liñ koy nettali mooy fa maxaaxaa yonent bi alei satu salaam daal di koy effacé biñ ko ko wanee fa aadaha li ali mu daal di joxaat mbir mi seydina ali fa kataba seydina ali bind léegi nag fa aadaha li ali la dindi lañ dindi ci wax ji rek ne fakkata ba mu bind ñu foog ne moom moo bind ndeketoo du moom voilà comme comme li nga xam ne ci lañ naan kataba ilaa Qaysar yonent ma sar sam bind na lettre Qaysar kataba ilaa Kisra bind na Kisra loolu xam nga ci biti nii da ngay foog ne moom moo bind lettre bi waaye gis nañ ne dañ ko ko doon bindal voilà gis nañ ne ah dañ ko ko doon bindal moo tax euh, kële nu mu tudd imaam euh, al-Qurtubi bi muy tafsir aaya bi suuratul ankabut wa maa kunta tatlu min qablihi min kitaab wala taxuttuhu bi yaminik idan lartaabal mubtiluun indi na wax yi waxu yi nga xam ne moom la imaam al-Baaji wax ak ñi nga xam ne bon surtout temps yoo ne dafa am ñoo xam ne nag dañu ko dugg dugg yu metti nga dégg ñenn ñi ñëw ba bon que di ko taxé que ne imaamal baaji yi saway subhaanallah ne waa ji ab zindiq la xam nga zindiq moo imaam al baaji <laughs> mel subhaanallah mais comme que li mu wax dafa ci biti ñoom dañu jàpp ne lii dafa wuteeg alxuraan waaw alxuraan ne kii manula yonent bi alei satu salaam manula bind tabroon loolu liir moom mu ne mën naa bind après ñu ne waa ji zindiq te zindiq loolu lu garaaw la mooy zindiq mooy mooy vraiment koo xamante ne nii mooy moom ci biti nii day wane ni yëfi diine ko neex moo ko ñor kilifa la ci sax di ci woote jëme ndekete yoo waaji lu yàq ci diine ji moo ko yàq mooy zindiq naa ci teeru naa féq yu extraordinaire yi lañ bokk léegi ñu ne tuumaal lool ba ñenn ñi naan baritu mim man shara mim man shara bi aaxira wa qaala inna rasulallahi qad kataba ba ñuy fomm ci ay woy baritu deñ naa mi man shara dunya bi aaxira jublu ci imaam al-Baaji menn subhaanallah naan deñ nañ ci ki nga xam ne dafa dunde dafa jënd àddinaam weccoo kook allaaxiraam ba pare mu ne kën a yonent bi salaam mas bind mooy waxam jooju lañ jàpp ne moom ci wax jooju jënd na ci àddina àddinaam la weccook allaaxira Allahu akbar ne defee lool Euh, ki jiite woon foofu Andalus lañ ne woon mais da leen a woolu détracteur mi ak al imaam al Baaji euh, ngir léegi mooy débat bi ñu teg ko ci taabal ji mais mu yey leen ci gàttal mu yey leen ba pare bi mu leen yeyee nag <laughs> ah gars yi mooy amatuñ luñ tontu amuñ luñ tontu ndax sincèrement ku kii dëgg-dëgg mooy yenn yi doo ko gaaw di takfiir nit ci wax yu mel nii ndax imaam Albani li mu wax dafa leer dane affaire bi ma wama kunta loolu au passé la woon mooy laata muy jox man neew ma yonent la saa am dafa masa man a lii rek bind mais quand après man na ko te lii aaye bi loolu la àndal dane moom do masu ko woon a def te doonu ko woon bind mais après loolu dàqamtewul ak après mu man ko waaye waa jumhur ne déedéet déedéet ndax yi ngeen tegtaloo dëgërul bu dee bi Hudaybiya wax nañ la léegi nii li ñëw ci Sahih imaamul Bukhari rahmatullah alayhi wax nañ leen mbir mi nan la demee mooy yonent mi alayhi salaatu salaam jël ko ndax le fekk que manul woon a rafet kii wa kaana laa yuhsinu yaktub lool day wane ne moom kii wu ko woon ba pare mu ne wan leen mu ko ñu wan ko ko fa kataba mooy mu delloo binduwaay bi kayit gi Seydina Ali fa kataba Seydina Ali bind radiyallahu anhu voilà léegi bokk na tamit ci ñële li ñuy li ñuy tegtaloo te lool imaam al-Qurtubi andi na ko bi muy tafsir foofu comme ni ko imaam al sëriñam bi tamit indee boroom mafhum waaw euh, kii euh, nu mu tudd maanaam mafhum euh, al mais imaam al Qurtubi boroom tafsir bi mais daanaka ci sëriñam boobu la ko jële mu ne kii kii bi nu mu tudd kanta yonent mi alei xadiis bi ñëw ci saxiix imaam Muslim bi wax naan dajjaal dañuy bind ci kii bi ci jëbi nii entre bët yi kaa kaafir quoi kaaf bi yonent bi saa saam da ko doon épeler bi mu koy wax kaaf bi faa bi ak raa bi mu ne dina ko jàng dina ko liir ku mën a liir ak ku mënula liir mu ne waa tontu bi ñi ñiy tegtaloo loolu que lu kon lu tax mu naan kaaf faa raa budul woon ne moom mënuloon a kii lan mënuloon mënuloon bind nan la mën a wax la moom mu ne nee tont kooku liñ koy tontoo mu ngi ci biir xaliis bi ndax yonent ma saa saam nee na lool ku manu la liir sax di nga ko liir koo xam ne masula jàng di ko liir boo gisee dajjaal ci loolu kon ah kon da gis ne ah dangay gis ne ñoom imaam as-Suhayli yi dañu dàq waxu par exemple imaam al-Baaji jooju que ne lële la woon après mu nekkaat mu'jiza le fait que man loona lii indi mel nii mu'jiza la après mu mënaata liir te jàng ko lool mu'jiza la mu ne déedéet mu'jiza yi duñu duñu demandoonu mu ne liy dëgg mooy fa kataba ay amara aliyan an yaktuba mooy dafa digal Seydina Ali mu daldi euh, daldi euh, bind kon lool mooy lool mooy masala ni mooy ñenn ñi kon da gis ne nee mujj na ko man ñeneen ñi ne mujj ko man noonu la continuer waa jumhuur a wax lool euh, waaye ndax xam nga histoire bii benn la mooy Hudaybiya lox la waa jumhuur lool lañu wax ba pare moo tax ñenn ñi ne mais xadiis bii nii nekk ci kat ci kitaabul maghazi bii imaam al buxaari indi ci umratul qadaa baabu umratul qadaa ñenn ñi ne mais xadiis bii même xadiis bi dafa ñëw ci kitaabu sulh mu jële ko ci imaam al buxaari ci ubaydillah ibn muusa ci sanad bii nii même sanad bi te laf euh, expression laysa yuhsinu yaktubu amu ci moo tax ñenn ñi ci ñu mujj ñu boroom xam-xamu xadiis yu mujj yi ñu ne Abu Mas'ud ah, dañoo jàpp ne ñoom dañ ne affaire bi dañ ko askanale ne ñi def taxriij imaamul Buxaari kër newul ci imaamul Buxaari li nga xam ne mooy loolu mooy expression boobu te newul tamit ci imaam Muslim waaye da ngay gis ne ci imam muslim c'est sûr amul waaye nag waaye ci imam al mu ngi ci am na ci voilà te imam an yi soloo na ko mook li ne fii ñoo yem képp imam Ahmad soloo na ko tamit moo même bi fa axadal kitaab walaysa yuxsinu an yaktub fa kataba makaana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hada ma qaada alayhi muhammad ibn abdullah kon loolu am na ci mënuñu dàq riwaaya bi mais waa jumuur li ñu wax dañ ne bi benn la te riwaaya imaam muslim bi loolu amu ci même bu ci lii amee loolu lay wane ne kon ki bi bind mooy seydna ali dafa am xadaf waaye masala baawo ba léegi am na ci boroom xam-xam yi mooy ndax yii buñ la nee ñuy wax nañ mooy ba léegi yii dafa am mooy am na ba léegi ñoo xam ne dañu jàpp ne yeneen temeraire saa bien sûr après mën naa bind mën naa lire ñeneen ñi la léegi nag lu mu ci man di demee ku nekk ak li nga xam ne mooy gis nga dalil yi ndax même bu dee ne waa jumuur dañ ne riwaaya yële muy wax ay Seydina Muawiya ak yooyu après yooyu bu dëgërul mais da gis bu riwaaya Imaam al-Bukhari bi. waa jumhur ñoom dañoo wax xarfu mais zaahir bi dafay ànd ak ñan ñële mooy li feeñ day ànd ak wax jële euh, même bu dee ne ñoom tontu nañ ci wàllu euh, dajjaal beeg yooyu mais mooy daal masala mi daal il est toujours posé mooy ku gis ne loolu moo dëgër fi yow ah am na am nga ci salaf ñu la ci jiitu ku gis ne tamit li mooy waa jumhur yi loolu lañu wax moo wallahu taala alam